téere grammaire bi insha allahu taala tey mu war a nekk seizième cours ci ni mu taftalee téere bi ñu waroon a gis attaabiu wax naa annoncé wu ko woon bii weesu moom lañu war a gis attaabia nañ gis nag taabia mooy lan mooy li nga xam ne mooy toppe tabaa topp na yatba'u dina topp taabi'un ak topp aji toppaati matbu' mooy ki nga xam ne dañ koy topp léegi nag yooyu yëpp dinañ ñëw am na buñ ñëwee ci côté sarf bi al ism mafon ak ismu fa'il dinañ leen gis insha allah façon taabi' yëpp tamit dinañ leen gis bu soobee yàlla wal insha allah mais balaa loolu amoon nañ fay exercice yoo xam ne dafa concerné lan dafa concerné inna wa axawaatuha ndax pour boobu lañ gisoon gisaale woon après moom laa annaafiya lil jinsi laa bi nga xam ne day dàq kon ci exercice u inna wa axawaatuha muy inna ki mbokkam wa axawaatuha ak mbokkam gisoon nañ dane woon tamarin anshi thalatha jumalin wastaamil fiha axawaati inna anchi defaral salaasa jumalin trois phrases wastamil na nga defar trois phrases wastamil te na nga utiliser fiihaa ci phrase yooyee axawaatu inna mbokki inna mooy soit inna ak i mbokkam rek mais koo ci utiliser ci benn phrase doo ko utilise waat léegi ñu commencé ma ne innal barda shadidun innal barda shadidun loolu mooy innal barda ndaka seddaay bi de shadidun lu tar la oho fekk mu nekk hiver mbir mi sedd buy ñu nga xam ne ay saay ay sahéliens lañu day gën a metti ci ñun surtout boo solwul col ko bu baax col bu baax mbir mi metti ci yow nga ne nga génne ne innal barda dëgg dëgg seddaay bi de shadidun tar na loolu kon inna utiliser nga inna al barda al barda ismu inna shadidun xabaru inna ñu ne la indil beneen indi nga inna nga ne layta nga layta wala la àlla wala ka anna wala laakinna moo ci des wala anna ma ne naa jël la àlla mooy xëy na ma la laalla ah, laalla rajula la laalla rajula aamirun bil maaruufi laalla xëy na de ar rajula waa ji aamirun aji digle la bil maaruufi ci njekk kuy digle lu baax la fekk ñu naan ma comme ne la ma kii ñu mu saay-saay ma ne ah am daal jullit day rafet njort ci même bu dee yow jàpp nga ne dangaa yow loolu nga gis ci moom laalla la xëy na moom amirun aji digle la ci njekk yow côté bii gis mais xëy na am na côté yu baax te sax sa côté bi nga ko sax dañ koy seeta kon laalla ngoog laalla ar rajula amirun mooy xabaru la laalla léegi nga ne ka nañ jël ka an mu ngi mel ni ma ne ka matara ka annal matara mu ngi mel ni taw bi de ka annal matara naazilun ka anna dafa mel ni almatara taw bi naazilun aji wàcc la day wàcc comme si dafa mel ni taw bi day wàcc ka anna ka anna mooy mu ngi mel ni ma ne almatara ndax ismulan la ka anna mooy xabaru ka kon ñett yaa ngoog bi ci tegu woon exercice mu ne udbut xarakata ma taxtahu xattun wa bayyin nawal xabari fi kulli jumlatin mais defu fi trait defu fi lii nii mu wax xarakata ma taxtawu xattun am naa maa law nu ahmar la waroon a wax ndax amul fii lu mu bañ koy maas kon li ñu war a maas mooy lu nekk en rouge comme ni ñu ko waxoon bii paas da nga wane façon xabar bi façon xabar bi bu dee jumla ism la tur la nga def numéro un bu dee shibhu jumla la ko yii yëpp ni ñu ko waxe woon rek Euh, li niroog phrase te phrase nga def numéro 2 bu dee jumlatun fi'liya phrase verbale nga def numéro 3 bu dee jumlatun ismiya phrase nominale nga def numéro 4 léegi kon ñu dem danga naan phrase bi lii loon inna lugha inna lugha taabu tëju tegu ci al arabiyya taabu tëju tegu ci fasiha taabu tëju tegu ci ñu ngi koy maas nii lañ koy maas inna lughata al arabiyyata inna lugata al arabiyata fasihatun inna dëgg-dëgg al lugata arabiyata langue arabe de fasihatun langue bu leer la way oh bu neex a ngoog te way léegi kon wax nañ maas nañ ko inna lugata al arabiyata al arabiyata naat la adjectif bu lugha fasihatun fasihatun bokk mooy xabaru inna léegi ban façon xabar nga am ma ne un la mooy ismun tuur la fasihatun loolu ma ne benn goog kon un bi laay defoo foofu fasihatun xabar bi bi ci tegu innal mu'mini nuun tegu ci nuun boobu nga waroon a maas wal mu'mina taabu ubbeeku tegu ci nga war ko maas a'addallahu lahum janna taabi tegu ci taabu tëju bi yaa ko war a maas alxul daal bu tegu ci yaa ko war a maas bu boobaa danga naan nii lañ koy maase innal mu'miniina wal mu'minaati a'adda allahu lahum jannatal xuldi innal mu'miniina wal mu'minaati dëgg dëgg innal mu'miniina dëgg dëgg de way ngëm ñu góor ñi wal mu'minaati ak way ngëm ñu jigéen ñi de adda préparel na leen kan moo leen préparel allahu buur yàlla lahum ñeel leen jannatal xuldi àjjana ja nga xam ne jànn àjjana la yoon dañ fay béel di fa sax léegi nga ne ma waa léegi xabar bi ana xabar bi fii ma ne gis naa inna almu'minina mooy ismu inna wa waaw bi atf la mu kii waawul atf la mu'minaat ma'tuufun ci kële aadallahu lahum jannatal xuldi ma ne xabar bi aadallahu lahum moom mooy xabar bi xabar bi lan la jumlatun fi'liya phrase verbale la ndax aadallahu aada verbe la bu ñu conjugué kon loolu moo fi taxaw place lan xabar bi kon xabar bi fii lan la phrase verbale kon numéro lan ngay def ma ne numéro 3 laa fay def kon bi ci tegu woon te mooy bi mujj inna lillah haa bi tegu ci haa boobu nga waroon ama sifa taabu ubbeeku tegu ci nga waroon commence alkama laam bi tegu ci nga waroon commence waljala laam bi tegu ci nga waroon a commence li ñu ngi koy corriger nii da naan inna lillaahi inna lillaahi sifatil kamaali sifaatil waxoon nañ la ne euh, jam'u muzakkar jam jam al jam'u al muannath saalimu yunsabu wa yujarru bil kasrati wa yurfa'u bi ad-dammati kon moo tax comme que dañ koy nasab ci kasra moo tax sifaati ngay wax doo wax sifaata inna lillahi sifaatil kamaali wal jalaali inna dëgg-dëgg lillaahi ñeel na buur yàlla subhaanahu wa ta'ala sif si sifaati ci mooy li ngi liy melal sifaat mooy melo melo yi alkamaali yooyu mat wal jalaali ak teddaange yooyu yëpp la yàlla moom aljamaal wal jalaal alkamaal mat wal jalaal ak jalaal mooy majesté mais yi nga xam ne dañu màgg léegi ñu ne la mais ana kii bi nu tuddati xabar bi ma gis naa inna lillaahi bi dafay nekk noonu mais du moom mooy ismu inna bi mais sifaati la moo tax comme si dana inna sifaatil kamaali wal lillaahi comme looloo la waaw bële af jalaal matuuf kon kon nga ne euh, ñu ne la léegi ana ana ana ana ana xabar bi nga ne waaw xabar bi est-ce que mubtada da est-ce que lii la phrase verbale wala phrase nominale la wala ban façon wala kii la nu mu tuddati bi bi mu jóon shibhu la ban la ci doon nga ne jumlatun ismiya la alkamaalu wal jalaalu boobu ñoom ñooy lan ñoom ñooy lan ndax loolu xam nga phrase bi la lay ni alkamaalu mooy alkamaalu wal jalaalu lillaahi loolu lay doon doon ndax lillaahi bi dañ ko doon ci kanam waxoon nañ la ba ngay gis lan nakira lan nakira bi nga xamante ne ni mufiida waxoon nañ ci affaire boobu noonu boo fa demee bu nga xam ne xabaar bi day jiitu lan bi mubtada bi nga xam ne kon fii lillaahi bi moom moo nekkoon moo doon nekk xabar bi moo tax nag mais comme que allahu bu doon allahu moom mooy xabar bi mais xabar bi fii dafa commencé lan kon du ñu wax euh, nu mu tudd euh, du du du du du du jumla ismiya du du jumla ismiya ndax lan ndax lillaahi mooy xabar mais dafa commencé lan dafa commencé tur lillaahi dafa mel ni lillaahi sifa lillaahi bi sifaati inna sifaati alkamaali wal jalaal lillaahi mais lillaahi mooy lan moom mooy xabar bi nga xam ne bu doon dama dindoon inna ne sifaati lillaahi sifaatul kamaali wal jalaali lillaahi mooy lan mooy xabar bi sifaat bi moom mooy mubtada bi mais mubtada bi dañ ko dafa jiitu xabar bi da koo lan da koo jiitu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon ci al an nakira al mufiida léegi kon est-ce que léegi nag kon est-ce que jumla fi'liya danga naan jumla fi'liya la ndax lillaahi mais lan lañ la waxoon ci shibhu jumla shibhu jumla dañ na day niroog phrase te day am lan day nekk léeg-léeg jaar al euh, jar ak majruur comme que fii xabar bi dafa nekk jar ak majruur lillaahi kon bu boobaa trois deuxième bi la shibhu jumla mooy ngay kon numéro de ngay def ci allah lillaahi mooy xabar bi ba pare nga def fa numéro de ndax dafa ànd ak moom sibu jumla la ndax jum la waxoon nañ la day nekk jaar jaar al jarru wal mooy mooy xarfu jar ak li muy jar lool bokk na aw ci yi nga xamante ne ni sibu jumla lay doon kon xabar bi mooy loolu mu ngi mel ni rek ma ne woon fii fil bayti walla wala comme ma ne al al al al fil bayti fil bayti boobu moom mooy xabaar bi mais comme que fii la commencé fil bayti fil bayti lool mooy euh, nu mu tuddati shibhu jumla bi fii bi xarfu jar la li bi lillaahi li boobu tamit lan la xarfu jar la kon numéro 2 bi ngay def shibhu jumla léegi bi ci tegu woon boobu mooy moo ci la jeexa woon kon façon xabar yaa ngo kon jumla ismiya lañ gisaguloon bi mujj nag mu ne woon enrib ma lawn ahmar inraabal li nekk enruy ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna saa'ata aatiyatun akaadu fiihaa dëgg-dëgg inna saa'ata aatiyatun lool moo ci nekkoon enruy inna saa'ata aatiyatun nga ne inna xarfu min xarfu nasbin walla xarfu nasbin wala nga wax moom lim wax xarfun mushabbahatun mu xarfun mushab xarfun mushabbahun bil fi'li mabniyun wala rek nga ne inna xarfu nasbin mabni as-saa'ata ismu inna mansuubun bil fatxati aatiyatun xabaru inna marfuun bid dammati bi ci tegu woon mu ne woon baax na a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim i'lamu annama alxayaatu dunyaa la'ibun wa lahwun alxayaatu ak la'ibun ñoo ci nekkoon en danga naan alxayaatu moom lan la i'lamu annama alxayaatu dunyaa waxoon nañ la maa bu duggee luy xew ah day tere affaire bi dox kon danga naan alxayaatu moom day taxawe taxawaayu comme si in an annamal xayaatu dunya moom day nekk comme mubtada la mubtada boo xam ne dafa nekk ci biir mubtada marfu'un bi dammati innama bi moom annama bi bumu la jaaxal moom bàyyi ko foofu rek alxayaatu nga ne kon nga ne mubtada comme si dañ noon alxayaatu xayaa alxayaatu laibun wa lahwun léegi kon alxayaatu mubtada marfuun bi dammati laibun xabarun marfuun bi dammati léegi loolu moo doon exercice inna wa xawaatuha mu desoon benn exercice ci laa naafiya laa annaafiya lil jinsi mu ne woon arib maa law no ahmar analyser li nekk en rouge ba a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim qaalu laa qaalu ci nekkoon en rouge mooy laa taaqata lanaa laa bi mooy naafiya jinsi nga koy wax danga naan laa naafiya jinsi taaqata ismu laa annaafiya lil jinsi mabniyun ala fatxati taaqata ismu la annaafiya lil jinsi mabniyun ala fatxati lanaa laam njëkk bi kii la xarfu jarin la nuun bi damirun mabniyun damirun mabniyun fii mahalli al jarri fii mahalli jarri dafa nekk fu ñu waroon a jar ndax lan ismun majrurul moo doon moo doon topp ci xarfu jar tanaa bi fii comme que damiru mabniyun fii mahalli ja al jarri lu ñu waroon a jar ci la nekk léegi euh, tamoom moom kon naa bi damir mamni la mais lanaa laa taaqata lanaa al yawma bi jaaluuta wa dafa taxawaay lanaa bi yëpp nag boo jëlee lanaa bi yëpp dafa nekk comme si dafa nekk palaasu xabaru laa annaafiya lil jinsi comme dafa nekk palaasam mais boo koy analyser da ngay jël laam bi d'abord ne fi lan la xarfu jarin nuun bi damirun ma fi mahalli al jarri ndax moom majrurun la waroon a doon léegi loolu mooy i'rab boobu kon nag tey ñu gis suñu seizième cours muy attaabi'u attaabi'u mu ne attaabi'u ismun attaabi'u wax naa la sànq mooy liy toppe nuqtataani ismun yatba'u isman madhkuran qablahu fi i'raabihi mu ne ismun tur lay doon yatba'u boo xam ne day topp isman beneen tur kon ñaari tur lañuy doon tur buy topp beneen tur madhkuran waaye tur boo xam ne dañ koo topp dañ koo tudd qablahu li ko jiitu fii i'raabihi ci i'raabam i'raabam mooy lan bu nekkee damma mu nekk damma bu nekkee fatxa maska lonk mu nekk maska mu nekkee fatxa mu nekk fatxa bu nekkee kasra mu nekk kasra bu nekkee tanwin tamit mu nekk tanwin loolu mooy tekki i'rab mooy lu mu changé rek mu topp ci mu ne kon at taabi mooy kiy toppi xam nga kiy toppe moom il faut li ngay topp nekk fi moo tax mu ne tur la boo xam ne day topp ab tur mooy li ngay topp mazkuran boo xam ne dañ tuddees nees ko dañ koo tudd qablahu lu jiitu moom mii toppe ñëw xam nga bala maa topp kenn mooy kooku damaa war a jiitu il faut nag kooku jiitu fii i'rab mais nag da koy topp lan nan la koy toppe bu bu nekkee mooy bu gàttee kon mu gàtt bu njoolee mu njool nu mu mel mu mel bu buñ ko dammee mu damm bu ñu ko rafaa ki euh, nasab mu nasab léegi nag mu ne la at tawaabi yooyu nag di toppaate hiya taabi mooy singulier bi mooy benn bi tawaabi mooy pluriel bi mu ne hiya ñoom nag mooy lii al maatuufu mooy maatuuf benn ngoog bi ci tegu annaatu al mooy lan mooy bi nga xam ne day ñëw après waaw waawul at fi nga xam ne mooy le et de coordination bu ma nee Moodu et Ibra Muhammad wa Ibrahim Ibrahim day nekk lan atf bi mooy kële moom lañuy maatuuf moom day lan day toppe day topp mooy ibrahim day topp moodu ma nee muhammadu wa ibrahimu bu ma nee darabtu muhammadan wa ibrahima ndax muhammadan dafa nekk nasab kon ibrahima day ñëw topp ko moom it kon maatuufa ngoo annaatu mooy adjectif moom gisoon nañ ko mooy lii li nga xam ne dama koy damay melal dara comme bu ma nee kër gu weex bu ma nee xoola ci français bu ma nee une ma une une maison blanche laay wax manuma am une maison blanc loolu mu duma ko wax une maison blanche comme loolu bu ma nee baytun baytun jamilun voilà bu ma nee bintun jamilatun mooy xale bu jigéen bu rafet bu boobu bu ma nee waladun jamilun xale bu góor jamilun boo xamante ni dafa rafet léegi nag ndax li tax ma ne jamilun ndax alwaladu masculin la bu dee nag jigéen la ma ne imraatun ab jigéen jamilatun bu rafet bu boobaa jamilatun laa yoon ndax imraatun loolu mooy naat kon lool tamit nga xam ne naatu bi jamilatun day topp lan imra imraatun day topp jamilun day topp al euh, waladun léegi lool mooy deuxième bi nga xam ne ci toppaate la ginnaaw maatuuf nga xam ne day ñëw di topp day ñëw après et bu coordination bi nga xam ne day boole bu ma nee ak al badalu topp ci al badal moom yii nii yëpp nag dañ koy gis ci kanam de mooy cours yi ñëw ndax tabian da koy wax après bu ci nekk mu defal ko kuuru boppam moo tax al badal tamit dinañ ko gis badal moom euh, mooy mooy bu ma tuddee benn mbir comme ma ne xar mii bu ma ne dóor naa wala ma ne rakibtu ala hadhihi sayyarati rakibtu war naa ala hadhihi sayyar mooy dugg naa ci oto bii bu hadhihi as-sayyarati léegi nga ne ma mais ana badal bi ma ne la badal bi mooy hadhihi haadihi boobu moom non manaan na haadihi ar rajul euh, as-sayyaarati moom mooy lan moom mooy badal bi mais haadihi bi kan lañ ci jublu mais oto bi bu ma nee sept voiture sept boobu lañ naan lan moom lañu naan moom voiture moom mooy lan bi mooy badal bi mooy badalu lan haadihi moom la fa doon toogal rek moom la fa doon nekkal moo tax yooyu nag dinañ ci gën a ñëw après nga xam ne sayaarati moom mooy badal bi foofu bu ci nekk am na kuur lu ma wax ni maatuuf moo ciy tegu léegi buñ paree ci lii ñuy wax naatu tegu ci badal tegu ci bi ci tegu ak tawkiid yi nga xam ne dañuy toppaate mooy ak tawkiid ak kiit mooy lan léegi eh, nañ jël exemple yi muy joxe en même temps comme ça ñu gañewaale du temps kon almatuf nañ recommencer à zéro taabia tawaabia yi yi nga xam dañuy toppe bi ci njëkk mooy almatuf wax naa la bii ñëw après et de coordination mu ne exemple almatuufu nuqtataani exemple ra'aytu tilmidata wal muallimata ra'aytu gis naa ak tilmidata jàng jàngkat bu jigéen bi wal muallimata ak jàngalekat bu jigéen bi léegi mu ne maatuuf bi fii mooy muallimata al muallimata moom mooy maatuuf moom mooy topp lan lan lay topp ak tilmidata mooy moom laa gis après gis ke wa boole leen dama leen a mboole wa boobu nag ma ci def ci ci tur bii ñëw après comme que mooy toppe moom la ñu tudde maatuuf comme que nag tilmidata nga wax muallimata ngay wax loolu mooy exemple almaatu bi ci tegu an naatu mu ne exemple daxala rajulun karimun daxala dugg na rajulun aswaay karimun boo xamante ne nii moom bu tedd la léegi loolu mooy lan loolu lan lay tekki nga ne kon ja daxala dugg na rajulun benn waay karimun bu tedd mu nga ne ko naat naat mooy adjectif rajulun waa ji lay décrire rajulun waa ji nan la mel karimun dafa tedd kon karimun day topp rajulun comme que lun laa wax rajulun kon karimun laay wax loolu mooy naat day toppaate karimun day topp kële rajulun bi ci tegu al badal mu ne exemple sallamtu ala hadha rajuli sallamtu de nuyu naa ala hadha rajuli ci waay comme li ma waxoon sànq ne rakibtu ala hadihi sayyarati léegi ana badal bi nga ne mu ne ar rajuli moom mooy badal bi voilà ar rajuli hada bi ar rajuli loolu mooy badal yi yëpp dinañ ci gën a ñëw ci seen cours bu mujj bi muy at tawkiid nga xam ne mooy loo xam ne dama ci feddali mooy insister ci benn mbir mu ne loolu moom exemple am mooy exemple loolu mooy at tawkiid mu ne akala rashidun at tufaaxata kullahaa akala lekk na rashidun rashid at tufaaxata pom bi kullahaa lépp nee na ko fuuf rashid nee na fuuf pom bi mooy lekk na lépp nee na ko téll baa nee na ko voilà nee na ko tell mu jaar na le kon ana ana tawkiit bi mooy lekk na pom bi lépp voilà du ma nee rek xam nga mënoon naa rek lekk na pomme bi mais pour insister ne desalu ci dara mooy lépp nee na ko fuuf voilà nee na fuuf nee na pom bi fuuf mooy lekk na pomme bi ba dara desu ci kullahaa boobu nag moom mooy taw kiit bi at tufaax kullahaa lépp mbooleem pomme bi lekk na léegi nag ñu ñëw nag ci bu nekk nag ci yooyu mooy lan kuuru al atf kon tey al atf lañuy gis insha allah mu ne al atf al atf day composé wu ci al ma'tuf wal yi alayhi yii yépp mooy li ñuy ataf yi gisoon nañ ko ci premier tome bi daanaka liñ fi gisul woon ci yii nii mu wax mooy albadalu wa taw tawkiid ñaar yooyu lañ gisul mais almatuf wan naatu mooy alatfu wan naatu loolu gisoon léegi mu ne al atfu moom lañuy buñ nee atf rek am na nag euh, grawul loolu jarul al atfu mais loolu jarul euh, mu ne cours bi mooy alatfu léegi alatfu nag dafay composé dañ koy kii ci almatuf wa matuf alayhi mu ne almatuufu wal matuufu alayhi nuqtataani ismaani tawassata tawassata baynahuma xarfun min xuruufi al-atfi bayna qawsayni yusamma yusamma al-awwalu ma'tuufan alayhi wath-thaani ma'tuufan yusamma al-awwalu ma'tuufan alayhi wa thaani ma'tuufan al ma'tuufu wal ma'tuufu alayhi mu ne al ma'tuuf mooy ki nga xamante ne nii moom mooy ñëw après lan après waaw bi ebi après ebi tur bi ñëw moom lañ naan ma'tuuf wal ma'tuuf alayhi mooy tur bi jiitu bu ma nee muhammadun wa ibrahimu muhammad mooy lan mooy ma'tuuf alayhi ci kawam moom la ñuy coordonner moom ci moom lañuy wéeru ngir mën a coordonner kii nag mooy ki nga xam ne moom la ñuy coordonner deuxième bi mooy almaatuuf mu ne ismaani ñoom ñaar ñaari tur lañuy ñuy doon tawassata baynahuma day dox seen diggante xarfun min xurufil atfi benn ci xarafu atfi yi mu ne bay mooy il faut léegi nag xarafu atfi yi dina dina la ko wax benn ci xarafu atfi yi ñuy nekk ci diggante bi conjonction de coordination yi dañuy nekk benn ci yooyu dañuy nekk diggante ñaari tur ñu mën a tudde bu njëkk bi ma'tufun alayhi bi ci tegu ma'tuf mu ne bayna qawsayn mooy entre parenthèse yu sàmmal awwalu tur bu njëkk bi ma'tufan alayhi moom la ñuy woo ma'tuf alayhi moom laa wax léegi wa saani bi ci tegu ma'tuf ay tur lañ mooy bi nga xam ne moom moom la ñuy bi jiitu coordonné ci jiitu mu ne hukmul ma'tufi atteem ma'tuuf annahu taabi'un lil ma'tuufi alayhi fil i'raabi comme ni ñu ko waxee woon sànq xukmul ma'tuuf yi mu ne atteem ma'tuuf mooy deuxième tour bi Muhammadu wa Ibrahimu wa Ibrahimu boobu mu ne moom atteem lan la moom la ñuy woowee ma'tuuf taabi'un aci aji topp la day topp lil ma'tuufi alayhi ki nga xam ne moom lañu koy atafal moom lay moom la ñuy booleeg moom muy ci njëkk muy Muhammadun bi. fil i'rab bi ci i'rab mooy lan bu nekkee damma muhammadun ma am wa ibrahimu muhammadan wa ibrahima ainsi de suite bu ma nee muhammadun wa samirun muhammadan wa samiran muhammadin wa samirin voilà loolu la lay wax mooy da koy topp ci lépp léegi nag mu ne la di nga ma laaj xuruful atf yi kaay ma wax la ko balak ma koo laaj xuruful atf yi xarf yi nga xam ne ñooy les conjonctions de coordination ci ñoom laay utiliser pour man bi boole ay ñaari tur yii la wala tamit ñaari phrase ah, man bu tur rek lay nekk mais ñun li ñu intéressé fii mooy boole ay tur mu ne waaw waaw bi mooy waaw e mooy ak ci wolof fa day tekki loo xam ne day subit day gaaw ci succession bi comme bu ma nee daxala faridun fa samirun daxala mooy liñ naan emboîter le pas ci français euh, waa ji dafa dugg rek comme si da koo talonné dafa agsi dafa dafa ubbi bunt bi dugg comme ni ñu invité ñu invité Muhammad ak Samir Muhammad dafa sonné dugg rek nuyoo commencé nuyoo rek Samir ak si laata muy summi dàllam Samir tamit puus bunt bi dugg si ñu ne yow de il il t'a emboîté le pas mooy dafa ñëw lool nag faa boobu loolu lay kii day wane affaire bi day ji jege faa boobu faawu mu ne exemple waa bi ci alxuraan ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim alam naj'al lahu 'aynayn alam naj'al lahu 'aynayni wa lisaanan wa shafatayn alam naj'al lahu ndax moom nit ki de defaluñ ko 'aynayni ñaari gët wa lisaanan ak làmmiñ wa shafatayni ak ñaari tuñ bi yàlla tudd xéewal yi mu defal nit après loolu loj taxul moom muy weddi ana wa bi nga ne an najal lahu aynayni ñaari bët wa walisaanan comme que aynayni moom mansuubun bil yaa'i li annahu musanna kon walisaanan day nekk musanna day nekk lan mansuub comme aynayni wa shafatayni moom it mansuubun dañ moom tamit atfa la mansuubun bil yaa ili annahu lan musanna maatuuf ana ana ana maatuuf alayhi bi mooy moom mooy kii bi wabaango exemple waaw defal ñaari bët ak benn làmmeñ ak ñaari tuñ exemple fa bi mu ne ahsin ilal aqrabi fal aqrabi ahsin rafetalal ilal aqrabi jëme ci ki la gën ci ki la jege fal aqrabi topp ku la gën jege gisoo mooy mbir mi day jegee ñoo al aqrab fal aqrab kon mooy defal njekk booy def lu baax moo xam génne azaka génne loolu bu dee sa bokk yoo xam ne remplir nañu condition yi ñuy joxe nit azaka te bokkul tamit muy koo xam ne comme yaa koy dundal comme sa doom kooku moom mënoo ko jox azaka comme mu bañ a ba mais mu nekk sa mbokk mu la jege comme ay sa nijaay boo xam ne moom fële la fii la nekk nii mais ñàkk yoroo fii mu bokk ci remplir kii loolu da boo ko joxee day nekk ñaar dox mbokk ba pare def li lay def li lay yàlla digal muy farataay joxe azaka ba pare doxaale ci mbokk kon rafetalal jëme waaye tamit ci ay wax ci ay seeti ci ay nemmeekoo gépp ak tamit seen ginnaaw nga leen di bañ a jëw tamit ak yooyu ahsin kon rafetalal ilal aqrabi ci ki la jege fal aqrabi te ki la gine jege mooy dangay ngay commencer ibda bi nafsika wa bi man ta'ul li yonent bi saa salaam waxoon ka laajoon ne man bu ma amee benn dirham moom wala benn diinaar kan laa koy kii mu ne ko sa bopp mu ne ko bu ma amee beneen après nag mu ne ko benn bi sa soxna benn bi say sa doom ak yu noonu ak bii nag dane tàmbaleel ci sa bopp ak ñi nga xam ne yow yaa leen di dundal ñoo ñoo gën a nekk farata bi ci tegu beneen xuruful at mu ne summa mooy après boobu nag day am succession ndax wa wa tegtewul tegtelewul succession de comme niñ koy waxee ci arab wa bu ma nee jaa a muhammadun wa walidun cela ne veut pas dire que muhammad dafa ñëw ba pare walid ñëw mooy ñoo ànd ñëw man nañ ànd ñëw tegtalewul ne ñoom ab succès alors que summa nag summa moom mooy tegtale succession bu ma nee jaa a muhammadun summa walidun mooy muhammad dafa ñëw ba pare walid doona ñëw kon summa exemple summa mu ne labi labis la labistu aljawrabayni summa alxidaayni labistu sol naa aljawrabayni ñaari kawas yi mooy kawas aljawra jaw jawrabun mooy benn kawas jawrabay ni mooy ñaari kawas bokk bokkul ak xuffay ni xuffay ni mooy biy der biy nekk en der cuir ak yooyu jawrabay ni mooy suñu kawas yi kawas yi chaussette chaussette voilà labistu sol naa al jawrabay ni ñaari kawas summa ginnaaw gi alxidaa ay ni ma teg ci ñaari dàll xam nga lii mooy bala maa sol dàll yi xam nga imagine wu mu sol dàll yi bari soli kawas kook bu génnee da nit ñi lañ naan kii daa dof mais summa day tegtale léegi nag nga gis xoola fi ñu jóg woon ilal ak ahsin ilal aqrab bi fal aqrab bi voilà ndax aqrab bi bu njëkk bi bii la kon faa bi xarfu la xarfu xarfu la al aqrab bi ngay wax fii nag labis su kon sonna al jawra bayni summa al ayni nga gis na voilà da koo toog beneen xarfu xarfu aw mooy walla bokk mu ne exemple alxuraan qaa ah, ba'du billahi min ash-shaytaani rajim qaalu labisnaa yawman aw ba'da yawm qaalu nee nañu ñoom waa asxaabul kahfi labisnaa kam labisu comme labistum qaalu labisnaa yawman aw ba'da yawm qaalu qaalu llaahu wala qaalu rabbukum a'lamu bimaa labi bimaa labisu bimaa labistum fa ba'su ahadakum bi warqikum haadihi waaw li aaya bi wax foofee ci suuratu alkahfi xaalu ñu ne labis naa ñun de dañoo paase rek yow man benn bés aw ba'da yawmin wala ñun daal bés lañ fi paase walla xaaju bés wala tuuti rek ci bés bi léegi mu ne aw aw bi yow man aw ba'da yow man gis nga yow man dañ koo nasab aw ba'da ñëw ba'da te waxoo ba'du ndax yow man nasab la kon ba'da ñaari tur yi yow man ak baada ñaari tur comme jawra bayni xida ay ni seen diggante aqrab fal aqrab ay nay ni ak lisaan ak shafatay nga gis ne li dox seen diggante mooy xarf ci xuruful atf fii bi ci tegu mu ne am am mooy walla day tekki comme mooy walla tamit mais walla bii ci ci ci day dem ci côté kii nu mu tuddati comme si damay dafa am question ci biir mu ne exemple abad ah, a'uzu billahi minash shaytaanir rajiim wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun wa in adri te man xaw ma aqaribun ndax jege na am ba'idun wala sori na ma na li nga xamante ne nii moom lañ leen di dig ci ay duma leen bu ngeen génnul ba dugg ci lislaam dinañ leen ko teg nga gis ak qaribun qaribun qaribun am am ñëw wala ba'idun nga gis ne laaj la xaw ma ndax kii wala lii am ba'idun léegi qaribun ak ba'idun qaribun am ba'idun léegi nga am qaribun damma ba'idun ñaari tur am taxaw seen diggante bi ci tegu bal mu ne bal exemple bal bal mooy wala bal aha kay walla aha exemple maa qaama bal xalilun maa taxawul jógul taxaw sa'idun sa'id bal li fi nekk kay xalilun xalil moom moo taxaw mais pas sa'id kon nga gis sa'idun ak xalilun seen diggante bal moo fa nekk ñu ne dun ak lun bi li tegu xatta bakera jusqu'à mu ne yamuutu naasu xatta mooy même xataa fii même lay tekki mu ne yamuutu day day faatu annaasu nit ñépp xataa mbete sax al anbiya u yonent yi aleyhim salatu wasalaam ñoom it dañuy faatu kullu nafsin zaaiqatul mawti la suñu boroom subhaanahu wa taala yamuutu day faatu annaasu nit ñi xatta al anbiya ba ci yonent yi sax aleyhim salatu wasalaam xataa bi taxaw diggante an naasu ak anbiyaawu kon naasu anbiyaawu bi ci tegu ci xuruful atfi laakin laakin mooy waaye mu ne laysa zaydun kaatiban laakin sha'iran laysa zaydun zayd de nekkul kaatiban du du ab écrivain de bal li fi nekk mooy sha'iran moom ab poète la Zayd Zayd du du du du kii de moom poète la de du du écrivain léegi nga gis loo gis laysa Zaydun léegi seen diggante kaati ban ak sha'iran ñoom ñooy ñaari euh, écrivain ak ak poète seen diggante laa ci nekk fi ñu ne kaati ban après ñu ne sha'iran comme kaatiban léegi loolu mooy laakin waaye bi mujj ci xurufun atfi laa du laa bi tere nag mu ne exemple naf'alul ma'rufa lal munkara mu ne naf'alu dañuy def al ma'rufa njekk laa déedéet al munkara euh, ñaawteef mooy contraire njekk laa bii laa lan la laa naafiya day dàq mais laa bi day topp moom lan la laa bii nii harfun atfin la ana ñaari tur yi almaaruufa ak almunkara laa bi taxaw seen diggante ñu ne maaruufa ne munkara léegi nag loolu mooy exemple yi kon xuruful atfiya go mu ne wa yajri yi ñëw ci benn affaire ba léegi ba léegi ci xuruful atf mu ne wa yajri al atfu ci atfu bi bopp bayna fi'layni muttafiqayni mooy li ma waxoon xoon sànk wa yi day daw alaat fu atfu ba léegi mooy atfu mooy le fait que ñu jël ñaari mbir di leen boole loolu mooy atfu mu ne nag loolu day am du ci ñaari tur rek comme ni ma ko waxe woon sànk ci lu ñëwoon ci kaw sànk waaye wa yajri laat fu atfu mooy ñaari boole yooyu day daw baynal fin bayna fi'layni entre tamit ñaari phrase muttafiq ñaari verbe bokk muttafiqayni yoo xamante ne nii ñoom ñoo bokk ñoom ñoo dëppoo mu ne exemple al aalimu man alima summa amila al aalimu aji boroom xam-xam dëgg-dëgg man ami alima mooy ki nga xam ne dafa xam ba pare ndax bala nga ne naam nefi manoo di woote woo loo xam ne amoo compétence alaalimu jàngalekat bi xam boroom xam-xam dëgg man mooy ki nga xam ne alima dafa xam d'abord summa ginnaaw bi amila mu jëf voilà mooy xam ba pare après nag nga nangoo jëfe li nga xam léegi fii atf bi xoola xarfu atf bi anamu summa mooy après lan la boole boolewul ñaari tur dafa boole ñaari verbe alima verbe mooy jëfu jëfu xam xam summa amila ak jëfu jëf mooy jëf agir nga gis ne ñaari verbe la boole fii du ñaari tur moo tax mu ne la way yajril atfu kon atfu day daw ba léegi bay na fin lay ni du ñaari tur rek de mais ñaari verbe yoo xam ne ñoom ñoo yem comme alima ak amila ñu ne man alima summa amila am na lool ci la mu ne wa bay na du yemul foofu rek wa bay na jumlatayni du atfu ci ñaari tur ak ñaari verbe rek lay doon mu ne wa bay na jumlatayni ak ci ñaari frase tamit da ciy dox mais bi charte à condition ittifaqihima fil xabariyati wal insha'iyati mais à condition ko ñoom ñaari phrase yi ñooy wa boo xam ne day ñëw di coordonner ñaari phrase mu ne moom fu dina fa daw mooy coordination boobu dina fa dox mais à condition ñoom ñaar ñu dëppoo ci bokk lan fil xabariyati ci jumla yi xabar waxoon naa la ko wal insha yi ak insha yi waxoon naa la wax ci arabe day composé wu entre wa discours boo mën a gis entre xabar ak insha xabar mooy loo xam ne mën nañ cee wax waa ji li mu wax dëgg la wala du dëgg information insha mooy loo xam ne manuma cee wax ne nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg comme bu ma nee joxee ordre génnal wala ma laajte ko kenn manumaa wax ne ma waxoo dëgg alors que bu ma nee mu ngi naaj mu ngi dafa naaj ci biti loolu moom mooy soit ma génn gis ne li nga wax am na wala ma génn li nga wax mooy c'est possible possible que li ma wax mu nekk dëgg comme si c'est possible li ma wax mu bañ a nekk dëgg kon mais kon nag il faut à condition ko phrase bu njëkk bi mu nekkee phrase boo xam ne day joxe information nga xam ne mën nañ ci wax dëgg dëgg la wala du dëgg kon deuxième phrase bi nga bëgg a boole ak moom dugal fa wa wala benn ci xuruf nat fii il faut moom it mu nekk phrase boo xam ne information lay joxe mais pas comme phrase boo xam ne insha ya lay doon comme boo xam ne damay poser question damay laaj boobu mu ne exemple ci foo xamante ne nii ñaari phrase la ñuy boole iqtarabati saatu wanshaqa alqamar da na'uzu billahi minash shaytaanir rajiim iqtarabati saatu wanshaqa alqamar iqtarabati jege na as-saatu dige ba lañ leen digoon wanshaqa ta xar na alxamaru mooy dige boobee yéeféer yi bëggoon ne comme miracle lañ bëggoon yonent bi sallallahu alayhi ki jox leen ba weer wi xar mu ne jege na wan ca ñëw na ba jege wan saqal xamar ba ngeen gis kii bi euh, nu mu tuddati weer wi xar en euh, divisé wu en deux nga gis iqtarabati saatu iqtarabati saatu loolu phrase complète la phrase bu baax la bu wér am na sens mënoon nga def point mu jeex wan shaqal qamar tamit phrase bu kii la ñu boole leen waaw bi ñu dugal an in shaqal qamar boobu ñu dugal waaw seen diggante iqtarabati saatu ak in shaqal qamar ñu dugal fi waaw bi di leen boole ñoom ñaar ndax bu ci nekk rek information la iqtarabati saatu mais waxoon naa la bu ñu la nee xabar ci alxuraan ak xadiis bu wér loolu ay possibilité mu bañ a nekk dëgg loolu man da nekk mooy alxuraan fis dëgg la xadiis à condition mu wér bu wéree rek dëgg la ak lu ñu mën xalaat leneen ak lu la sam xel mën a jox sam xel moo am problème xadiis bi wér bi mooy dëgg même bu la nee scientifique yëpp waxee le contraire xadis bi wér xadis bee wax dëgg te bala ñoo xam dara nañ dem ba ci kanam ñoom dinañu dem ba ci suuf dañu ba ci kii dañ ko dañoo juumoon comme niñ ko yàggee def mulaaxala mun a nag nota bene lu ak seetlu lu am solo nuqtataani taqa'ul waawu wal faa'u kathiran fi bad'il kalaami wa laysataa lil 'atfi hiina idin bal listina listinaafi kalaamin jadiidin bal listinaafin listinaafi kalaamin jadiidin mu ne taxaw day rot alwaawu waawu mooy wabi wal faa u ak fa mooy wabi wa xam nga waawul atfi ak faa bi gisoon nañ ci xuruuful atfi waaw boobu ak fabi nag dañuy taxaw di rot kasiiran lu bari fii bad'il kalaam yi nga leen di fekk ci début wax ji début phrase bi mu ne nag walay sataata nekkuñu li laat fit ñooyu nag ci cas boobu ñoom ñaar début nekk début phrase bi comme phrase bi ma commencé comme wajaa a rabbuka wal safan safa wajaa a noonu comme bu ma bu ma jàppoon ne li ci kanam newu fa li jiitu aay boobu bu ma par nañ jël benn exemple bu ma taxawee ma ne wa qaala wa qaala ibrahimu inna muusa fil bayti wa qaala mu wax wa boobu noonu ma commencé wax ji wa te de nee na ibrahim ana lan lay coordonné coordonné dara wa boobu day lan mu ne ci kaa nag laay wax wa boobu façon wa boobu nga xam ne ci kanam lay nekk débuté phrase bi mu ne ak faa bi mu ne dañuy ñoom lu bari nag day xew yu mel noonu mu ne ñoom lay sataali laf nekkuñ ngir coordonner dara déedéet boolewuñ dara xiina idin bu korogee bal li fi nekk listi na fi kalaamin jadid c'est juste pour pour commencer wax ju bees phrase bu bees la rek comme ma doon wax naan euh, mais man dañ ma ne woon kenn newul ci kër gi nga ne ma waqaala loolu lañ la wax nga ne waaw ma ne ah waaye de moom daa mel ni man nag am naa fi information bu dul boobu indi xabarun euh, yu xaalifu maa qultahu am naa xabaar information boo xam ne daa fa wuuteeg li ma wax ba après bi ma paree ci woon ma ne wa qaala ibrahim ndax ibrahim da nee na ibrahim Muusa fil bayti que Muusa mu ngi ci biir kër gi nga gis dama commencé wax ju bees voilà bu boobaa faa boobu di nekk ci début phrase bi wala waa bi bu ko jàppee harf mais day tekki ne dañuy commencé moo tax dañ koy tudde harf li dañ naan waaw boobu listinaaf wala harfu stinaaf xarafu tàmbale rek la léegi mu ne i'rab i'rab lan lañuy ñuy i'rab mu ne aaya yiñ joxe woon sànk la benn ci yooyu ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim alam naj'al lahu 'aynayni wa lisaanan wa shafatayn alam naj'al ndax defuñu lahu ñeel ko moom ni aynayni ñaari bët wa lisaanan ak ba ak wa shafatayn ñaari tuñ ñaari lèvre ak ñaari yeux ñaari ñaari ñaari yeux ay ñaari kii ay ay ay ay ay ñaari bët ak ab langue ab lisaan jox defuñu ko mu ne nag lan la ñuy i'rab aynayni wa lisaanan wa shafatayni mu ne bu njëkk bi aynayni maf'ulun bihi mansuubun bil yaa'i li annahu muthanna loolu waxoon naa ko sànq sax bañ cee ne aynayni maf'ulun bihi la lan lañ ko defal ñëw nit aynayni ñaari ba maf'ulun bihi complément d'objet direct mansuubun boo xam ne dañ koo nasab bil yaa'i ci yaa li wu ndax moom aynayni muthanna ñaar la duyal la wa nga ne xarful atfi wala nga ne xarfu atfin wala ah waaw xarfu atfin wala nga ne xarful atfi moom xarfu atf la mabniyun boo xam ne dañ ko mabni waxoon nañ la xuruuf yépp ñoom mabni lañ lisaanan ma'tufun ala aynayni moom dañ koo ataf dañ koo kordone ci dañ koo lëkkale ak aynayni muy aynayni moo jiitu moom mooy ma'tuf yi ma'tufun kon ala moom mooy ma'tuf bi ala aynayni ci aynayni mansuubun dañ koo mansu dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa gis nañ ko nan lisaanan beneen waaw bi mooy washafatayni waaw boobu xarful atfi wala xarfu atfin mabniyun xarfu atf la boo xam ne du changé nuñ commencé shafatayni nga ne ma'tufun ala aynayni mansuubun bil yaay li annahu mabniyun musanna bokk li annahu musanna mooy shafatayni ma'tuufun dañ koo lëkkale ala aynayni ci ni muy ñaari bët mansuubun dañ ko nasab bil ci yaa li annahu ndax moom musanna duel la fii gis nga manoo wax ne shafatayni ma'tuufun ala lisaanin xam nga te lisaanan xam nga dangay gis aynayni ñaari bët wa lisaanan ak ñaari ak benn làmmiñ wa shafatayni ak ñaari tuñ man nga ne lisaanayni d'accord naa ne moom dañ koo lëkkale dañ koo coordonné ak aynayni mais shafatayni moom lisaanayni seen diggante ñoom la la la waa nekk ñu ne la déedéet ku ñu boot du bootaate <laughs> waaw waaw loolu yow ku ñuy diri manula diri keneen moom moo mën a am ak buum di diri kii naa nekk nga xam ne léegi est-ce que boo ñëwee da nga naan euh, deuxième ki nekk deuxième position ñu leen di diri ci xeer yi moom waa ji am ab tracteur léegi mënute gaa yi takk leen ci ay buum yu dëgër takk ko ci tracteur bi di dawal cinquante kilomètres sa waay ci xeer yi mais léegi kan kan lañ kan est-ce que est-ce que deux ki nga ne waa man d'accord naa ne tracteur bi moom moo xëcc ku njëkk ci ki ki njëkk gën a jege tracteur bi loolu comme bu ma nee wa comme wa bi noonu lay loolu mooy tracteur wa waa yi nga ne d'accord naa mais deuxième bi moom mais wa deuxième bi deuxième ki ñuy ki ki ñu yeew moom li mu gën a jege mooy keneen ki ñuy diri ki ko jiitu ma ne la waaw mais nag du kooku moo koy diri il suffit ndax kooku di kooku dañ koy diri ku ñuy diri man la diri keneen ñoom ñaar ñëpp lañ diree doo kon booy booy lëkkale kon ku mujj gi da nga koy lëkkale tracteur bi ndax tracteur bee koy diri mais pas deuxième bi loolu moo tax fii lu jara bàyyi xel la mooy aynayni wa lisaanan wa shafatayni bul ne wa shafatayni maatufun ala lisaan déedéet lisaan moom dañ koo dañ koo boot bi ku ñu boot nan ngay bootaate déedéet loolu man da nekk tey loolu mooy li nga xam ne manu la ne kon moo tax mu ne shafatayni ma'tufun ala aynayni ca aynayni buñ doon cinq it cinq tur yu am wa wa wa ca bu njëkk ba lañu ñoom ñépp lañ leen lëkkale lañ leen coordonné loolu la kon mu ne tamarin exercice anché créel ki formel sarasa jumalin ñetti phrase fiihaa ci phrase yooyu xarfun min xurufil atfi xaraf ci particule ci particule atf yi mooy phrase bu nekk na ci am boo utiliser benn nag ah moo tax mu def bay na xaw bayna qawsayni istamil ahrufan mukhtalifatan na nga utiliser nag xaraf yoo xam ne day wuute mooy boo ko defee de ci phrase numéro un bi nga utiliser wa bi ci tegu bul utiliser waat wa utiliser summa wala faa wala laakin ainsi de suite yaay xool bu la neex mais daal bul indi bi ngeen di woon kon ñetti phrase yaa ngoo bi ci tegu bayyin xarfal atfi thumma dbut xarakata ma lawnu ahmar bayyin waneel xarfal atfi xarfu atfi bi wan ma ko fii ci lii di ñëw thumma dbut ginnaaw gi nag na nga maas xarakata ma lawnu ahmar li nekk en rouge mu ne exemple mu ne kii yaa ngi di ñëw phrase yi sabara nabi yaa bu am shadda ba tegu ci yaa bu am shadda bi yaa koy maas sabara nabi yaa bu am shadda bi tegu ci yaa boo xam dafa am shadda yow yaa koy maas taqaloog bi bi wa asxaa baabeek haa bi tegu ci baabeek haa bi yow yaa leen di maas wa asxaa baabeek haa bi tegu ci baabeek haa bi yaa leen di maas alal ba saa hamza bi hamza bi nekk ci kaw ligne bi tegu ci yow yaa koy maas alal ba saa hamza bi tegu ci yaa koy maas wa suxriya wa suxriya après ya boobu taabu tëju bi tegu ci taabu tëju bi taqaloog ya bi yow yaa koy maas wa suxriya taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas as-sufaha hamza bi nga xam ne ci kaw ligne bi tamit lay nekk tegu ci yaa koy maas as-sufaha bi nga xam ne dafa tegu ci kaw ligne bi yow yaa koy maas loolu mooy lan yonent bi de sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam radwanullahi taala an alayhim dañoo muñ ñoom de dañoo muñ ci lor yi nga xamante ne nii da doon dal ci seen yaram di jóge ci yéeféer yi lor yi ak tamit sabotage yi sabot sabotage yu ñi nga xam ne seen xel dafa dese ndax ku gëmul yàlla rek xamal ne moom xelam dafa dese ak buñ ne woon mooy prix Nobel de la de de de physique tamit te gëmul yàlla xel mi daa des prix Nobel de littérature te amul te gëmul yàlla xel mi daa des président de de des États-Unis te gëmul yàlla xel mee manqué yi président des États kii lu mu leen ko tuddee dëkk bu leen neex kooku day wane ne rek waaw du xel mi daa des nag ça veut pas dire moom xamul dara bu xamul woon dara bien sûr dina nekk président mais xel mi daa des le fait ko moom. li li muy nekk yëpp ndeysaan kii na ba mën a nekk président xoola ñu mën a dem ba ca weer wa ba ca kii mënaan weer wa ndax loolu moom du dëgg moom kenn wanewu fi lu leer waaw ndax loo xam ne année soixante yi nga ko defoon ba léegi nii mënatoo koo def te léegi la gën a nga ne mas nga koo def loolu c'était juste pour xeex pour kii communication contre URSS mais waxuñu lool nga mën a dem yow ba ci jaww ji am xel moom am technologie bi la fa yóbbu te yow mënoo gëm kii ba defar ci defar loolu kaw nu beeg yëpp kooku kay xalam daa des kon yéeféer yi kon yonent bi sallallahu ak ay saxaabaam radiyallahu ta'ala anhum ñoom dañu doon muñ ci lor yi doon tukkee ci yéeféer yi ak tamit sabotage ci numéro xel yu dese yi mu ne lool kon léegi nan ngay def dangay wane fii xarfu atf bi après nga wane ko ginnaaw bi nga maasee yi ma la wax noonu phrase bi ci tegu mu ne maa jaa miim bi tegu ci miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas maa jaa miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas al ma bal naa i bal naa i après i boobu naa i baabeek haa bi tegu ci baabeek haa bi yaa koy maas bal naa i baabeek haa bi tegu ci baabeek haa boobu yaa koy maas mu ne jàngalekat bi de ñëwul tey waaye li fi nekk de mooy ki ko remplacer moom waaw kooku ñëw na mooy remplaçant moo ñëw mais jàngalekat bi da ñëwul li fi nekk bal li fi nekk mooy son remplaçant mooy moom moo ñëw léegi après kon yow da ngay wane lan di nga wane xarfu fii moo ci ban ak bu dee yu bari lañ wala benn tamit nga wane leen bu mujj bi ci phrase yi mu ne ra'aytul muallima taabu tëju tegu ci ra'aytul muallima taabu tëju bi tegu ci yaa koy maas summa tilmida taabu ubbeeku bi nag tegu ci yaa koy maas ra'aytul muallima taabu tëju bi tegu ci summa tilmida taabu ubbeeku bi tegu ci yaa koy maas léegi loolu mooy lan mooy gis naa jàngalekat bu jigéen bi ginnaaw gi ma gis jàngkat yu jigéen yi mooy élèves yu jigéen yi dama gis jàngalekat bu jigéen bi après mu gis jàngkat mooy ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam te nekkee jigéen léegi après nga wane foofu xarfan fi bi ginnaaw bi nga lan bu dee wala xurufan fii bu dee ëpp na benn après bi nga ma maas yiñ la wax noonu bi mujj mu ne enrib maalaw ahmar inraabal li nekk lan en rouge بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون lir rijaali ñeel na góor ñi nasibun cër mimmaa ci li nga xamante ne nii taraka bana ko alwaalidaani ñaari waajur yi muy ñaari waajur yi muy yaay ak ndey non baay ak ndey wal na ak jooy jege ñaale yi léegi li nekk en rouge mooy alwaalidaani ak al aqrabuuna ñaar yooyu ñoom ñoo ci nekk en rouge wa nekkul en rouge kon doo ko inrab li nga inrab mooy alwaalidaani ak al aqrabuuna loolu nga war i'rab bii di ñëw insha allah ñu continuer ba léegi ci taabi'an yi bul fàtte ne ci kuuru taabi'an lañ nekk waxoon nañ la dafa composé wu ci quatre affaire mooy maatuuf moom lañ gis tey atuf bii di ñëw lañu war a gis an naatu mooy adjectif bi ci tegu ñu gis al badal bi ci tegu ñu gis ak at tawkid bu ko defee ñu jeexal tawaabi'an yi